ñu ngi woon ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu al fath wala fathu makka zaadaha llahu wa takrima ñu ngi woon ci ginnaaw bi ñu gisee ñu ngi woon ci pen yi al xuduudu fil islaam muy pen yi nga xam ne moom la sharia teg ay daan ne képp ku def lii nangeen ma ko tegal lii képp ku def lii nangeen ma ko tegal lii a ah, yooyu waxoon nañ juróom benn la boroom xam-xam yépp rahmatullah alayhim daal di d'accord ne yooyu moom pen am na ci bi ñuy gis ci jotaay bi weesu bi ñu mujjoon gis muy xaddul qadfi penu di daanu ki nga xam ne dafa tuumaal nit ak góor walla jigéen ne ko yow njaalookat nga gisaale woon nañ yoo xam ne dañ cee wute ñenn ñi ne pen am na ci ñeneen ñi ne pen amu ci am na buñ gisoon mooy at ta'ridu bil qadf koo xam ne mooy du ne waa ji directement ki ne yow njaalookat nga mais danaan ko ah walla mu ne soxna sàngam mii du delloo loxo bu ko laal de xam nga loolu moom <laughs> mooy waa ji <laughs> waxul lu leer mais xel yépp xam nañ li muy wax mais comme que wala mu ne mu toog gaa yi di wax am gaa yi di wax comme li ñu waxoon ku nekk di jël parole ba kenn nar a wax mu ne noo man moom duma ma dégloo du ma déglu ab njaalookat waaye daal jóg problème bi mooy foofu waa ji waxul directement ne sawaay njaalookat la mais le fait mu ne duma ma déglu njaalookat te waajee war a wax <laughs> mooy mafhum bi danaan la ah mais si non yow loolu nga bëgg a wax <laughs> léegi nag comme que mën na ko contester ne non non non bu bu ñemee yàlla mën na la noo jubluwuma ci lool ndax bu yar yi naree dal. bu boobaa ñooñ dafa am ñu ne non loolu leer na kooku duñ koy dóor comme si ku waxoon directement mooy tuumaal bi at bi tasrix wala bil kinaaya wala taaridu bill qadf yooyu yëpp benn la sauf ko waaye ñi ëpp dañ ne non non parce que loolu dese na leer dese na leer même bu dee ne waajooju wax lool duñ ko bàyyi tamit dañ koy yar waaw nañ ko ne nag gis nga lii boo ko fi waxatee Euh, dinañ la teg loo xamante ne nii juge bi mooy xool lu yelloog yow mu daldi la koy teg sinon fi ngay nekk di yàq deru nit ñi ñoom waaw léegi nag kon tey bi ñu bi ci mujjoon muy xaddu shaaribul xamri shaaribul xamri mooy naankatu sàngara bi te loolu euh, waxoon nañ dinañ ci ñëw après ndax beneen discours bu Seydina Jaabir radiyallahu anhu doon nettali mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog fatxu Makka dafa xaraamal jaay médd jaay sàngara ak yooyu mu limoon waxoon nañ dinañ ñëw di kon dinañ am kitaabul buyon kitaabul buyon war nañ ko gis incha allah xam naa buñ paree fii ci yoon bu ñu ko gis directement parce que am na tamit lu jëm ci wàllu midd ak lan nañuy rendee ci sharia ak charte yeeg yooyu am na masala boo xam ne tamit dañ ko fàtte woon mooy masalaam jullit yoor yoor parce que yonent bi alayhi salaatu salaam yaay ummu haani radiyallahu anha nee na dafa julli keroog huit rakka léegi julli yooyu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute ñenn ñi nee nañu lool yoor yoor la ñenn ñi ne déedéet lool c'est pour dëkk bu ñu ubbi bu nekk julli jooju day mooy juróom ñetti ràkka yooyu dañ koy julli mooy sunna la buñ sunnaal bu yonente mi aleyi salaatu salaam teg loolu tamit war nañ ko gis ak julli ci kaaba gi est-ce que ku julli farata ci kaaba gi sa julli baax na am baaxut léegi bala ñu agsi ci yooyu kon nag li ñu desee mooy kon xaddu shaaribul xamri mooy penu naankatu sàngara léegi lan mooy alxamru d'abord alxamru mooy mooy li nga xam ne mooy ak muur lay tekki ak muur ci arab étymologiquement en arabe mooy muur muur dara bu ma jëlee benn malaan muur ko ci lenn waaw loolu ñu ne loolu noonu ci moobu loolu la jóge loolu moo tax euh, jigéenu jullit li muy sol yére bu jot gudd muur lépp dañ koy woowe ximaar parce que yasturu al day muur li nga xam ne mooy euh, yaram bi sauf que nag sharia nag buñ nee alxamru alxamru mooy lépp loo xamante ni day muur xel mi mooy day muur xel mi kullu ma xaamara al lépp loo xam ne day muur xel ni moo tax mooy nit ki dootul àndateg sago bu ci naanee lu bari nekkul ne il faut mu naan ci lu ko màndil mais euh, li tax ñuy loolu moo xamru bi parce que li ñuy li tax ñu xaraamal ko mooy dafa am sagesse bu ci ne mooy ne dafa am substance bi nga xam ne mooy tax màndite di am looloo tax ñu ko xaraamal moo tax loolu bu dee sàngara la dafa ñëw ba deñ bu boobaa day mujj nekk loo xam ne dootuñ ko sax tuddee sàngara day mujj dagan comme vinaigre kon alxamru mooy li nga xam ne day muur am xel léegi euh, jaxasoog moom non seulement tuxaamirul aql waaye tuxaalituhu day jaxasoog moom mooy waa ji daal dootul ànd teg sa bopp voilà arabe nag dañ naan alxamru en général féminin la mooy alxamru bu ma nee euh, haadihi du ma li gën a siiw comme li imaam alxaafis ibn xajar wax rahmatullah alayhi bi muy def sharaab bi ci kitaabul ashriba bu saxiix imaamul buxaari rahmatullah alayhi mu ne euh, alxamru féminin la moo gina mooy li nga xam ne mooy langue bi nga xam ne mooy euh, liñ naan langue soutenue bi nga xam ne mooy fusha bi nga xam ne mooy langue ci arabe buñ ne mais dañuy wax tamit dañ koy góoral mais en général moo la boo xam ne bu jigéen la léegi nag euh, waa lugha kon gis nañ liñ wax gis nañ tamit kon ci charia lu muy tekki léegi ana benn laaj day am day dikk mooy mais lan mooy sàngara dëgg-dëgg kon bi ñuy wax ci sharia mooy ci lan la mën a jóge loolu dañ naan la masala la boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah leen dañ cee wuute dañu wuute est-ce que sàngara mooy loo xam ne ci raisin rek lay jóge mooy al wala mën na jóge ci leneen loolu waa jamaahirul ulama bu dee ci al madahibul arbaa euh, dafa am ñaari wax bu njëkk bi di waxu xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne sàngara daal ci lenn lay jóge mooy ci raisin kese lay jóge kon selon xanafiya yi rahmatullah alayhi mooy pour ñu ne kii nii lii mu naan sàngara la il faut mu nekk loo xamante ni ci raisin la jóge kon mooy képp koo xam ne ñoom mooy selon ñoom képp koo xam ne euh, bon am na yooyu nag ay xam-xam la yoo xam ne gars yi entre vin bière champagne beaujolais bi euh, yooyu noonu am na am nañ ay différence yoo xam ne man maîtriser wu ma domaine boobu mais sànq rek dégg naa ci rajo bi am kuy wax loolu naan di di di di jéem a leeral loolu mais aw ma woon temps wu déglu ko mooy vingt ba ndax gaa dañ ne vingt euh, ministre bi dane vingt moytu ministre de la santé bi moytu nda ko leen vingt bi parce que vingt bi dafay mandilaate comme yi ci des alcool bi da cee da cee bari comme yi ci des te day mandilaate gars yi nag mer ne pourquoi muy wax loolu parce que patrimoine wu dëkk bi la quoi bu France la waaw mooy ñoom ñu ngi défendre seeni intérêt bopp mais li mu wax moom dane baaxul ci santé il faut boire avec modération waaye charia moom danaan la avec modération sax du ci am euh, léegi kon mooy yooyu noonu dañu wute bu selon Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom lépp ñoom sàngara moowu xamru ci ci charia ñoom pour ñoom mooy bépp boo xam ne ab naan la boo xam ne dañ ko fermenté mu jóge ci ci raisin ñoom ci raisin la la la la la sàngara bi jóge kon mooy li joolaa biy def ci ci ci ci kiiwam boobu cocotier yi jël ay ay kiiwam jam ci teg ko ci seen façon sàngara yooyu ñuy ut ci kaw ci garabu koko yi loolu selon selon Hanafi yi rahmatullah alayhim seen définition mooy loolu du sàngara mais sauf que ñoom dañu ne loolu ku ci naan lu tuuti mooy baax mais ku ci naan lu la màndil bu boobaa nag day xaram ñoom dañ ne sàngara ci ci ci kii rek lay jóge ci raisin leneen loo xam ne boo ci naanee lu bari mu màndil la loolu du sàngara waaye naan ku ci naan lu bari nag loolu dafa xaraam mais lu tuuti nga ci mën a naan loolu la waa la xanafiya yi rahmatullah alayhi wax waa jumhur nag di maalikiya yi shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi ñu ne non non loolu moom xam ngeen ne euh, seen wax ji yéen <coughs> yéen euh, yi xam ngeen ne seen wax ji dëgërul seen wax ji dëgërul tuuti parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ñu xamal. moom bi ñu xaraamal sàngara moo ñu xamal lan mooy sàngara te dafa joxe définition boo xam ne dafa large boo xam ne bu ñu ko xamee jeex na dañuy xam ne lii mooy sàngara dañuy xam ne sàngara kon du raisin ci raisin kese lay jóge ñu ne lool lool fan ngeen ko teg ñu ne yeneen time alay saab saab moo wax ci xadiis bu ne ci saxiix imaam muslim na ko noonu imaam at-Tirmidhi solo na ko imaam an-Nasa'i mu ngi tamit ci sunanu imaam ibn Maaja ak imaam waa asxaabu sunan ñépp ko solo al arbaa boo demee mu ngi sunan uh, imaam abu daawud imaam an imaam uh, at-tirmidhi an alayhi mu ngi saxi imaam muslim yonent bi alayhi salaatu salaam ne kullu muskirin xaraam kullu muskirin xamrun lépp luy màndilaate lu ne sàngara wa kullu muskirin te lépp loo xam ne day màndilaate xaram dafa xaram ba pare ñu ne yéen yéen c'est que Hanafi yi rahmatullah parce que euh, yéen li ngeen wax en plus dafa am beneen problème mooy kon lii nii dafa leer kon yéen bi ngeen di wax comme bi nga xam ne ci sha'ir lay jóge mooy vin bi nga xam ne ci orge lañ koy jële vin bi nga xam ne dañ koy defaree ci yeneen produit yi yooyu yëpp yeneen saa la xamal nañu ne loolu loolu loolu xamra la moo ne kullu muskirin xamrun wa kullu muskirin xaram kon kay nan ngeen mën a waxee nekk bon bu bu jógewul ci vin rek ci ci ci sang ci raisin rek mooy naan ci lu bari moo xaraam waaye naan ci tuuti garaawul parce que euh, Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ko dul nangoo tuddee xamra dañ ne loolu nabiz moo tax dañ naan loolu genre nabiz la rek nabiz mooy benn genre jus la boo xam ne da koy mën a da mën a defar bi ci naan sauf que boo ci naanee lu bari nag man naa muur sa xel mi ñoom ñu ne nag di ci naan tuuti mën naa ne ndax du la màndil te loolu du lu nga xam ne mooy sàngara waa jumhur ne leen kon yéen benn ngoog te en plus sëy naa eh, kii eh, euh, am na xadiis sayna abu muusa al-ash'ari radiyallahu anhu bu nekk ci saxiixayni mu ne mu bi mu jógee yaman mu dafa ñëw laa yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ñun de dafa am ay façon naan yoo xam ne boisson yoo xam ne dañ ko doon defar yaman de bokk na ci albiton limal ko yu bari ak yoo xam ne ci sha'ir lay jóge ci orge léegi nee na bi ñu ko waxee lool laaj ko naa naan yooyu moom nu mu demee nee na yonent mi alayhi salaatu salaam nañu kullu muskirin xaram lépp luy màndilaate lu nekk dafa xaram ñu ne leen waaw kay xam nga albiton albiton mooy sàngara la soo xam ne ci lem lañ koy defare gars dañ koy kii ba mu fermenté wu léegi nag ñu ciy naan ngir mën a màndi ñeneen ngir mën a fàtte seeni soucis wala nekk ci yeneeni yeneeni yeneeni horizon yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen yooyu ngeen ma wax al biton biy jóge ci orge ak biy jóge ci sa ci euh, raisin ci ci ci nu mu tudd euh, lem yooyu yëpp dafa xaram lépp lépp luy màndilaate mooy loolu dafa nekk loo xam ne lu xaram la ah ñu ne te en plus lii gën a wane loolu xadiis bi euh, Seydina Anas radiyallahu anhu nekk saxiixay ni mu ne yonent bi aleyhi salaatu bi ñuy xaraamal sàngara de mu ne wal xamru yawma idhin al busru wat tamr Seyna Anas mu ne keroog bi ñuy jamono ji xaraamal sàngara di di xew ndax sàngara en fait dafa nekk loo xam ne sharia ñëwul rek xaraamal ko dafa nekk loo xam ne par par succession la ko par étape la ko la ko xaraamale parce que am na ci saxaaba yi loo ñoo xam ne radiyallahu anhu comme ñoom Seydina ma radiyallahu anhu yàgg nañ ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasallam naan koy tee nga ñoo wax ci lii ni mu demee mooy jox ñu ci àtte bu leer parce que sàngara li muy yàq nit ñi ni xam nga moo daloon gisoon nañ bi ñuy gis ghazwatu Badr non bi ñu jógee euh, après ghazwatu Badr <laughs> butin de guerre bi ñu ko bi ñu ko départ bi ñu ko séddale Seydina Ali radiyallahu anhu daf amoon benn géléem géléem gu baax boo xam ne paaram la woon mais mu waajaloon géléem gi nag pour mariage am biñ koy may sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma xadiis mu ngi saxi imaamul Buxaari gisoon nañ ko booba xaw na yàgg nag <laughs> euh, bon comme que gëléem gi dañ ko bàyyi woon mu dañ leen di bàyyi des fois comme ni ñuy def xar yi ñuy doxantu ci dëkk bi di fortaatu di di lekk noonu après ñu dem seen yoon far nag mu ñëw kër benn lansaar yi boo xam ne euh, euh, bon temps yooyu sàngara xaraamu fekk fa am ñuy naan naa Seydina Seydina Hamza bokk ci ñoom ñu toog di naan léegi euh, bi mu màndee nag mu cor gëléem gi Seydina Ali radiyallahu anhu bi metti ko bu mu ko mu gis mbir mi mais Seydina Hamza nim nim core gëléem gi ko war xol bi jeex nag euh, ñu dem wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam bi ma ñëwee di ko wax yonent mi mbir mi dafa maa mettee metti daanaka maa yoon commencé di jooy sax <laughs> mais ak rey gi mu ko rey moo mooy moo ñaaw <laughs> léegi ma ñëw wax ko mais maa ngi fekk yonent saa salaam nekk ak Seyna Zayd ibn Haarisa nee na mu ne ko dem nee na mu ñëw fekk ma fekk nag gaa yi sàngara si liñ ci naan bari na <laughs> biñ ñëwee yonent yonent ma saa salaam na du wax Seyna Hamza ne ko mais Hamza li nga def nag mu ne ko waaye yéen xanaa nekku ngeen lu dul sama jaami baay rek <laughs> yéen ñii ñépp samay jaami baay ngeen <laughs> yeneen saa saa xam ne ñii dañu màndi mu reculer mooy wanu ko ginnaaw ndax wóorul ku màndi yor jaasi cor na cor na gëléem gi léegi nga ñëw di wax ak ja moom mu naan la yéen ñii du ngeen daal illaa abidu aba abi yéen ñëpp samay jaami Abdul Muttalib ngeen ngeen naan lan ah léegi yonent saa salaam di reculer di di ko xool di reculer di reculer ba dem après nag mooy temps malgré xew-xew boobu affaire bi xaraamul woon xam nga loolu ah, mooy lool lool ku ànd ak sa xel wax ko mooy yow yéeféer ngay doon mais bon dafa naanoon <laughs> naan yeneen saa sa yow sama sama jaamu bàyyi nga <laughs> loolu xam nga loolu loolu garaaw mais après nag affaire yi garaaw ñenn ñi moom bu ñu doon julli di jaxase aaya yeeg saar yeeg di jullee nu leen neexe après ci lañ ko xaraamal Seydina Anas nag radiyallahu anhu nee na man ñu koy xaraamal maa ngi doon servir ñoom ci Abu Talha Abu Ubayda ibn al-Jarrah ñooñu maa ngi leen doon servir euh, fekk ñu ñëwoon kër Abu Talha ak Seydina Ubay ibn Ka'b ma leen di servir kaas yi am benn waay bu ñëw ne eh, yéen ngeen ne sàngara xaraamal nañ ko nee na Seydina Abu Talha ne ma moo doon bàyyi jiitleem na ko léegi anas jëmal ci suñu njaq sàngara yi nga tuur leen kon léegi nag seyna anas dane biñ koy xaraamal busru la woon suñu sàngara yi nekkoon Medina yiñ amoon busru la woon ak tàndarma busru mooy tàndarma joo xam ne àggagul fu muy tooye ñoom dañ ko doon jël di ko pressé denc ko ba mu fermenté ñu def ko sàngara bu ñuy naan tamro nag mooy mooy bu mat bi parce que ah, tàndarma dafa am ay ay étapes yu muy jaar am na buñ naan rat bu rat bu mooy bu tooy xepp bi bu tooyee noonu mu ne ñun yooyu lañ amoon moo tax Seydina Abdullah ibn Umar ci woppam nee na bi ñuy xaraamal tàn euh, euh, sàngara daanaka inab mooy raisin lu tuuti lañ ci amoon kon ñu ne Hanafi yi rahmatullah en tout cas li ñu leen bëgg a wax mooy non affaire yi leer na yéen moom seen seen mazhab bi dëgërul xam ngeen ne mos lii ñu wax moo mooy li gina a dëgër moo tax euh, parce que gars yi wax nañ leen ne yéen en plus ngeen naan ay ku ci naan lu tuuti garaawul ku ci naan lu bari nag fan yéen yéen nit ki nan la mën a natte loolu parce que premièrement saddu sharia yéen defu ngeen ko mooy sharia yéen dañu gis euh, sharia ni muy doxe lépp loo xam ne dalay yóbbu ci lu bon day tëj bunt boobu parce que wóorul yéen nan ngeen mën a waxee ne waa léegi waa ji na jël kaas bi naan mais na xam fi muy yem même kaas bi bu ci naanee lii nii màndiwul du ci dara garaawul dagan na hayya ala bu naanee lu ëpp loolu commencé màndi mais nan nan ngeen di quantifier affaire boobu kon kay li te te te tamit kullu muskirin xamru loolu dafa leer kon nag euh, ndax ndax xanafiya yi rahmatullah alayhi moo tax gaa yi ne en plus yéen li ngeen def ci seen genre qiyaas bi sax moo moo xaw moo xaw a yéeme parce que nan ngeen mën a waxe ne waaw sàngara moom li gën a tax d'accord ngeen que sàngara li muy màndi la tax ñu xaraamal ko li ngeen ne tamit bu jógewul ci raisin mooy dina dagan fekk àggu naanoo ci lu la màndi mooy mais ñaari causes yi ñu ngi ci de toute façon ñaari raison yépp a ngi ci sàngara mu ngi tamit ci beneen boo xam ne day màndilaate mais jógewul ci raisin kon kay yéen ni ngeen waroon a wax le fekk que da ngeen naan kon sàngara dañ bi jóge ci raisin dañ koo xaraamal ndax day màndilaate kon seen seen logique bi ni mu waroon def ak seen qiyaas bi mooy kon lépp loo xamante ni man na màndilaate dafa waroon a xaraam noonu loolu nag day mujj rejoindre kullu muskirin xaram wa kullu muskirin xamrun wa kullu muskirin xaram bi yonente mi alei satu salaam moo tax lool mooy li gën a dëgër léegi nag ginnaaw loolu kon mooy affaire bi nekkul ne euh, tey ku ñëwoon ne man champagne laay naana ah, champagne mooy euh, damay naan yi nga xam ne jógewul ci raisin parce que bu jole bi moom ci raisin la jóge mais gaa yooyu moom leer na ma ci raisin la ndax jamonoy huit raisins yi lañ koy wax le Beaujolais nouveau léegi nag bépp boo xam ne façon vin la boo xam ne du jóge ci yooyu ñoo yem de mooy bu joolaa bi ñu doon wax sànq ak yi génneen yiy defar yooyu yépp benn la mooy ku ci naan léegi nag ku ci naan lu tuuti ak nga naan ci lu bari ñoo yem ah léegi mu des bu ñu xamee loolu kon léegi ban quantité la di naan ci sàngara ñu ne est kon il faut mu màndi ñu ne waa yi dañ koy teg daan nee na non loolu moom amul mooy nit koo xam ne dafa jëloon benn toq sàngara ne waaye xaaral ma mos waay jëlu puso càpp ci na teg ci làmmiñam moo ki jël kaas bi naan ñoom la ñuy boole ñoom ñaar dóoraloo neen les mêmes les mêmes les mêmes ndax affaire bi mooy toq bi ak paan bi nga naan paan léegi ak ki ci mos benn benn toq ñoo yem ñoom ñoo yem ci àtt amul lii wa gën a tuuti ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam dana lépp loo xamante ne lu tuuteem loo lu tuuteem euh, boo ko euh, nu mu tudd boo ko defee sa loxo laal ci tuuti mu màndi la walla sax mooy lu bareem day day day nekk loo xam ne lu xaraam la tamit mooy moo tax sàngara li ñenn ñi jàpp ne moo il faut mu màndil la sinon bu la màndilul mën ngaa jàll non loolu mooy ñépp ci yem te te te àtteb sàngara dafa gën a garaaw euh, mooy non seulement euh, en fait li li tax li tax toq bi yooyu ak kii bi yam mooy mooy xadis bi ñu wax sànq kullu muskirin xaram comme que lépp comme que dañu àtte ne comme que moom day màndilaate d'office xaram na te lépp loo xam dafa xaram dafa dafay màndilaate mu ne wa ma askara kathiruhu fa qaliluhu xaram muy xadiis bu nekk sunanu imaam abu ibn maaja mu ne lépp loo xamante ne nii euh, lu bareem day màndilaate lu tuuteem dafa xaram moo tax xanafiya yi <laughs> bii nii bokk na ci li leen waa jumhur di wax ne leen na xadiis bi xadiis bu wér la euh, muy xadiis seydna abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yonent mi alayhi moo ne kullu muskirin xamrun lépp loo xam ne day màndilaate noo xaraam dafa xaraam bo wamaa ak wamaa askara kasiiruhu lépp loo xam ne lu tuuteem day màndilaate kon fa qaliluhu la ca tuuti it xaraamun dafa xaraam ñu ne kon moo tax loolu ñoo ci yem léegi nag ginnaaw loolu euh, ana lan mooy pen penu léegi képp koo xam ne nan lañuy nan lañuy xame ne waa ji màndi na wala boog nan la ñuy xam ne waa ji lan la juge bi man a saxale ne diw naan na sàngara bañ war koo teg pen bi peine bi après dinañ ñëw mooy lan loolu euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim parce que mooy yiñ gisoon ci zina rek mooy ne dafa am ñaar loo xam ne moom lu leer la yoo xam ne ñoom ñépp ci d'accord mooy al iqrar waa joo xam ne dafa ñëw ne man maa man si man maa na man naan naa sàngara si ñu ne ko nga ne mais nag juge bi day xool est waa ji doxul walla bon est-ce que kii parce que quand même bu dee war na xam yar yi ci ne xanaa kay nit du tëb rek naan naan naan ay wa naan naa ngir ñu dóor la yar yi ñu xool ne ah waa ji de ko reconnaître buñ ko laajee nu mel est-ce que yow xam nga luy sàngara mu ne sii sii parce que lu tax loolu ñu koy def parce que yonent mi alayhi salaatu salaam bi ka njaaloo woon ñëw di ko wax dane ko dana ko demal waa ji ñëwaat insister na ko sii damaa damaa njaaloo mu ne ko mu ne mais kii xanaa abika junun xanaa yow dangaa dangaa sa xel mi danga mooy dangaa dof euh, waa ji ñëwaat insister mu ne mu ne mu ne ñim toogoon xool leen ndax màndiwul est-ce que naanul parce que en général kenn def yooyu pare ñëw naan kii mooy moo tax loolu dañ ko ciy seet bu amee benn subha nag mooy benn lënt-lënt buy wan non ki être kii àndul ak sagoom wala moom bu boobaa dañ kenn du ko teg pen bi léegi nag kon mooy bi njëkk mooy mu ñëw ne man maa naan sàngara ah boobu moom mooy ummul barahin li arab naan al iqraaru ummul barahin moom la français naan l'aveu est la mère des preuves nga ne mana ñuy seet kan moo def nga ñëw ne mana loolu moom noppal nga juge yi mais sauf que l'islam dañuy xool aveu boobu rek duñ ci bàyyi xel noonu ci saase il faut ñu xool est-ce que waa ji ànd na ak sagoom est-ce que amul pression amul ku ko ku ko forcer ndax gisoon nañ waa ji nga xam ne Euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa ñëw waa ji avoué loo xam ne euh, euh, ñu indi ko fekk mu avoué pare Seydina Omar radiyallahu anhu ne man foogu ne kii def na lool mu ne ko wallaahi defuma ko gaa yi ñoo ma ñoo ma forcé ngir ma wax lool ñooma ma forcé moo tax ma avoué mu ne leen nag léegi bàyyi leen waa ji mu dem. moo tax yooyu yëpp dañ ko ciy xool deuxième preuve bi nga xam ne ci la juge bi lu ci la juge bi mën a saxale ne waa ji naan na ba àtte bi war koo teg mooy am ñaar ñaari góor yu maandu yu seede ne gis nañ ko muy naan si gis nañ ko muy naan kay mais mu nekk nag ñoo xam ne dañuy xool est-ce que euh, moo gaa moo waa ji gaa yooyu waa ji amuñu problème parce que am na ñoo xam ne ñoom buñ la meree wala kii wuñ ñeme nañ laa tuumaal moo tax il faut ñu nekk ñoo xam ne dañuy nekk ay personnes dignes de confiance buñ leen xamee fen kenn ci ñoom keneen ki dañ koy jàpp daal di koy dóor ndax mooy yow dañ naan la yow da ngaa tuumaal nit ne moo def loo xamante ni nii defu parce que sa beneen sa beneen euh, témoin bi nga fi indi matu témoin parce que moom wax lu xam wax lu amul lañ ko xame walla faasiq la kooku kon kenn du tenir ay compte li muy wax moo tax ñaar ñoo il faut ñu nekk ñoo xam ne ñu wóor lañuy doon ñu ne ñoo gis si ñoo ko gis muy naan fii lañu ko romb mu yor bitéelam di naan waaw comme xam nga <coughs> moo tax euh, kii Seydina Usmaan radiyallahu dafa amoon benn al Walid ibn Utba ibnu ba benn waa benn kiiloon boo xam ne da masoon na ko fal gouverneur sax mais waa ji euh, ni mu def dafa màndi ko war benn jour dafa màndi mais mu màndi jullil gaa yi fajar ba pare naan leen sëlmal na leen ma dolli leen am mooy ma dolli leen ma ma dolli leen ci ràkkeeyam gaa yi xam ne mais mais suñu imam bi dafa màndi après gaa yi daal di koy indi ñu indi ko quoi wax ko Seydina Ousmane mu ne indi leen ko ñu indi ko léegi Xumraan ne mooy Xumraan mawla Ousmane boobu radiyallahu mu ne man ma seede naa ne moom mii dara dafa naanaa am keneen ku ne gis naa ko mu wocc bi mu woccoo sàngara la wocc Seydina Ousmane ne ne Seydina Ali léegi jógal nga dóor ko yar yi nga xam ne moom la lislaam wax Seydina Ali ne Seydina euh, Alxasan ne ko dóor ko mu ne koy teegaa ut ku ko gina kii mu ne ko mu ne Seydina Muhammad ibn Jaafar Abdallah ibn Jaafar wala Muhammad ibn Jaafar mooy bon mooy doomu doomu grand frère am <laughs> moom moo mujj daal di dóor waa ji yar quatre-vingts coups yi mooy loolu seede bi lan la mooy xumraan nee man gis naa ko muy naan keneen ki nee gis naa ko muy waccu li nga xam ne mooy sàngara ndax a ah, fait boroom xam-xam yi rahmatullah ci boppam dañu wute ci affaire parce que bu mel nii ndax après waa ji waa ji weddiwul mooy dafa reconnaître affaire bi que moom naan na léegi nag mu des est-ce que est-ce que nga ñëw par exemple euh, sàngara si di la xeeñ ci benn waay rek loolu doy na comme preuve xam nga ku ku xam sàngara léeg lekk ku ko naan boo toogee ci wetam da ngay xam ne waa ji dafa naan sàngara hmm. mais léegi est-ce est-ce que waajuy xeeñ sàngara kese doy na hein loolu euh, ku mel ni xanafiye yi rahmatullah ak shafi'iye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim dañ ne noonu loolu moom doyul non robb toog ak benn waaye buy xeeñ sàngara kese non loolu doyul euh, même boo gisee bon même gémmiñ gi di ko xeeñ sax ñu ne non loolu doyul parce que loolu noonu c'est possible ko waa ji mu jaawale woon koog beneen ndox quoi <laughs> wala beneen jus <laughs> comme gars yi gars yi nga xam ne xamuñu sàngara ñëw benn dëkk ñu te ñu ñu xelli leen ñu foog ne bisaab la <laughs> moo tax ñoom ñu ne affaire loolu dafa possible comme que nag ihtimalaat yooyu da cee am. te yonent bi alayhi salaatu salaam dana idra'u al-huduud bi-shubuhaat bu leen teg pen yi fegal leen pen yi bu lënt lënt amee rek mooy pen bi doo ko teg waa ji mooy mooy ndax loolu c'est possible ñu ne leen mais xadiis bi ñu jóge léegi nag te lool imaam muslim soloo na ko ñoom imaam euh, Abdurrazaaq rahmatullah alayhi soloo nañ ko eh, foofu xam nga al ci boppam moom dafa reconnaître affaire bi. moom dafa reconnaître ne dafa naan voilà léegi euh, loolu moo tax ci loolu mooy léeg-léeg dafa gën dafa gën a dëgëral affaire bi kese alors que muy xeeñ sàngara kese lii ñu la wax man na cee ne man nañ ko tromper naan loo ko ko di te du ko xam wala ñu ne bon am na beneen possibilité mu xam ne sàngara la mais mu gàllax ndeku ko rek yàbbi waat ko te naanu ko waaw tamat mado bi ha mu jël rek daal di gàllax ndekoo kaasub sàngara bi daal di koy tegaat bon <laughs> wala ñu neñ mu war na koo kii après bon yàbbi waat ko waa loolu lépp en fait li ci mën a nekk daal ba dafa bari moo tax loolu daal on préfère ne loolu kenn du ko teg parce que loolu ñun dañuy gise ne lënt-lënt da cee am kanta imam Malik rahmatullah alayhi dina ne non non non képp kuñ fi gis nga nga wàccu sàngara wala ngay xeeñ sàngara kooku dañ koy teg pen bi parce que gémmiñ gi di xeeñ sàngara surtout non non kooku kooku yéen ni ngeen di ngeen di wax nii <laughs> parce que loolu moom ay daa gallax nde ko yooyu yëpp c'est loin quoi ay ay ay ay ut ay kii yu ay ay kii yu sori la ndax ndax ñu mu ne al parce que ñoom dañ naan alwalid mii kenn ki dane da koo gis mu doon wàccu sàngara ñu ne leen non kenn am na ku ne gis na ko mais moom dafa reconnaître que ne moom naan na kon kay yéen seen tegtal bi du mën a du mën a dëgër noonu moo tax amaana wax waa jumhur gi a dëgër parce que comme que lënt-lënt mën na ci am te bon libérer ab innocent moo gën nag ab coupable moo gën ngay teg pen ab innocent parce que fekk neewul maa def bu nee maa def moom simple na mais neewul maa naan surtout ñu ne ko dangaa naan mu ne naanu ma parce que waxu maalikee rahmatullah mooy même bu niiyee le fait gémmiñ gaa ngi xeeñ sàngara kooku dañ ko koy dóor parce que moo ko tey day weddi rek day nier l'évidence alors que incha allah nag li gën a kii mooy jarul jarul ñu koy ah ñu koy dóor parce que nag ah da cee am subha da cee am am na sax ñeneen ñu ne euh, euh, beneen avis boo xam ne xaw na jege euh, bële bu njëkk bi mais ñoom dañ ne il faut il faut mu nekk loo xam ne day amaale xarina xarina mooy loo xam ne daal indice bu bu boo xam ne vraiment day pencher ci balance su ne waa ji dafa naan koor du ne du ne xet gi kese doy na mais daal insha allah nu mu ci man di demee amaana li xanafiya yeeg ñële wax moo gën a dëgër euh, léegi nag mu des mu des beneen laaj mu des beneen laaj mooy léegi euh, bu bu leeree ndax lool mooy kon ni ñuy xamee ne diw mii naan na mooy soit mu ne maa def man maa naan si si si j'ai bu deux verres kese laa naan ñaanu naanuma ñett wala tuuti laa ci mos kooku moom leer na mooy moo ko reconnaître loolu benn affaire la beneen bi mooy am ñaar ñu wóor ñu seede ne gis nañ ko muy naan kon lool léegi nag bu bu bu lool jàllee bu ñu leeree ne lool xew na léegi ana ci ci ñaata buñ ko jàppee ñaata nan lañ koy duma ku naan sàngara lan mooy pen bi lan mooy penu ku naan sàngara loolu dafa am wuute euh, ku mel ni euh, waa jumhur muy xanafiye yi maalikiye yi ak riwaaye buñ jëlee ci imaam ahmad rahmatullah alayhi ne quatre-vingts yar lañ koy dóor quatre-vingts yar lañ koy dóor ah, kanta mazhabu Shafi'i yi rahmatullah ñu ne non non non pas du tout quarante yar kese lañ koy dóor ku naan sàngara ba ba bam sax ne naan na kooku loolu lañ koy dóor mënuñ ko dóor quatre-vingts quatre-vingts moom amul kenn du ko dóor ñu ne eh, Hanafiya yi eh, non Shafi'i yi rahmatullah alayhi eh, commencé leen Euh, joxe leen seen dalil ñu ne ñun xadiisu euh, Seydina Anas bi nekk saxi imaam Muslim rahmatullah aley dane yonent mi aleyhi salaatu salaam de kaana nabiyu yadribu fil xamri bin mu ne yonent mi aleyhi salaam de ku masa ku masa naan màndi moom li mu doon pen bi mu doon teg waa ji mooy ay ay dàll la jamono yooyu ay dàll lañ leen doon dóor ngir gàcceel leen ak ay ak ay car garab arbaina quarante ñu ne te dafa am benn affaire Seydina Anas dane kaana te kaana yadullu ala dawaami wal istimraar ñu ne kaana day tegtale ci usul xam ngeen ko yéen waa jumhur day tegtale na mbir mi daf dafa sax nii la doon demee te dafa dafa doon wëy que nii la doon continuer di dem ñu ne te tamit am na beneen affaire mooy xadis bi nga doon wax sànq ah nga xam ne moom ci saxi imaam muslim muy xaad bu bu bi nga xam ne moom la Seydina Usmaan doon dóorlu <coughs> mu ne kero bi nga xam ne ci la Seyna Ali radiyallahu anhu waxi Seyna al-Hasan mu ne ko tee kii mu xool na mu ne kon Abdallah Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhuma aywa kon ijlidu <laughs> jëlal yar yi nga dóor ko monsieur le gouverneur comme que xam <laughs> léegi <laughs> l'ex gouverneur léegi nag bi mu koy dóor nee na bi mu agsee 40 <coughs> Seyna Ali radiyallahu anhu dane Abdallah ibn Jaafar ne ko ne ko arrêteel ne ko yemal ci quarante yi ndax jalada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam abu bakrin arbain wa jalada umar wa kullun sunna wa hadha ahabbu ilayya seydna ali radiyallahu ne ko bi mu ko nee dóoral ba mat 40 mu ne ko yemal foofu parce que seydna yonent mi aleyhi salaam 40 lu doon dóor ku naan sàngara seydna abu bakar 40 seydna omar nag dóor na quatre-vingts mu ne loolu lépp bu ci nekk nag sunna la waaye man bi ma gënal daal mooy quarante yi kon yemal ci quarante bi voilà kon loolu la ñu ne ñoom ñu ne lii dey wane ne kon quarante ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhim li ñu wax mooy li gën a dëgër te tamit am na xadiis boo xam ne imaamul Buxaari yi soloo na ko ak sëriñam imaam Ahmad rahmatullah alayhima muy xadiis as-Saa'ib ibn Yaziid raxmatullah alayhima mu ne kunna nu'taa bi-shaarib fi ahdi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa imrati abi bakrin radiyallahu anhu fa sadran min xilaafati Umar fa naquumu ilayhi bi aydina wa ni'aalina wa ardiyatina xatta kaana aaxiru imrati Umara fa ja'ala arba'iina fa jalada arba'iina xatta idaa ataw wa fasaqu jalada thamaaniin te xadis boobu wax nañ lañu ko solo mu ne moom Seydina as-Sa'ib ibn Yazid mu ne ñun de dañu doon indil jamono yonent mi aleyhi salaatu naankatu sàngara bi liñ ko doon dóor ak ak ak jamonoy xilaafa Seydina Abu Bakar ak débutu xilaafa Seydina Omar buñ ñu indi woon suñu dàll yeeg suñu loxo yeek yooyu lañ leen doon dóore ba lan 40 mu ne même Seydina Omar loolu la doon def mais nag di gaa yi daal di neenal mel ni mbir mi gaa yi daal mooy dissuage yu fatul dañ naa ah biteel waaye yow butéel bi daal jar na quarante ko jaru ah garaawul quoi je naan après on ma fëgg quarante coups c'est pas grave loolu moom rayu ma mettitalu ma garaawul parce que la tentation est trop forte Seydina Omar nag bi mu gisee loolu radiyallahu anhu mu ne léegi affaire bi quarante la parce que Eh, dinañ ñëw waa jumhur seeni dalil après ñoom eh, léegi nag xanafiya yi kii shafi'i yi rahmatullah alayhim eh, ñu ne lii nii suñuy dalil la ñu ne am nañ benn bu asar boo xam ne imaam mu ngi saxiixayni seydna ali radiyallahu anhu moo ko wax mu ne man de duma teg pen kenn mu faatu ma am vraiment ma ma am lu ma yëg benn remords bu ma am lu dul naankatu sàngara bi naankatu sàngara bi moom bés bu ma ko dóoroon ba mu faatu moom teg pe kooku moom sincèrement dina am lu mu bàyyi sama sama xol waaw mel ni dañ ne ko mais lu tax ndax mu ne mu ne même bu bu ma kooku moom bu faatu woon man maa koy jox maay jox diya ay mbokkam ñu ne ko lu tax mel ni mu ne loo ndax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam lam ya sunnahu mooy quatre-vingts coups yi kiiwu ko du sunna boo xam ne mooy du të du loo xam ne moom la doon def ñu ne waaw kay kon kay lii leer na xanaa hein lii leer na que ñun waxu Shafi'i yi ak imaam Ahmad riwaaye bi ñu jële ci moom rahmatullah alayhi suñu wax gën a dëgg Eh, léegi yéen a gën a xam Seydina Ali ni mu demee woon moom mi ne yonent sallallahu alayhi wasallam defu ko woon te yéen xadiis eh, yi ñu fi gis yëpp saxiixayn lañ ne eh, wala ci benn ci ñoom ci ñoom ñaar ñee ñi nañ la temps yonent bi alayhi salaatu salaam amul kenn fenn foo dégg ñu ne quatre-vingts la woon xadiis yi ñu la wax yëpp quarante quarante quarante léegi Seydina Omar sax quarante la doon def bi gaa yi faalewul mbir yi ci la yokk affaire yi. léegi ñu ne kon waa léegi baax na waaw ah ñu ne léegi yéen waa jumbuur ana lan mooy seen euh, seen dalil que quatre-vingts lañu war a dóor quatre-vingts yar lañu war a dóor waa ji naankatu sàngara bi muy xanafiye yi maalikee yi ak xanaabila yi ci li gën a siiw ci ñoom am na tamit ci shafi'i yi ñoo xam ne dañoo ab ëppale wax ji léegi euh, ñu ne ñun yow sànq kan moo la ne amul xadiis yuy wax ne quatre-vingts ku am na am na kay si ñu solo imaam Abdurrazzaq rahmatullah alayhi solo ne yonent bi alayhi salaatu salaam jalada fil xamri samaanin yow nga ñëw di di di aventure wu naan amul. danaa la non non c'est que buñ la nee amul liñ bëgg a wax mooy wéeru. yéen seen xadis bi moo tax Shafi'i yi dañ leen naan mais yéen seen xadis boobu wérul <coughs> wérul waaw kon nag comme que wérul kon jarul looloo taxoon ñu ne loolu loolu noonu amul waaw loolu rek lañ ci jublu mais kanta xadis xadis am na ci mais xadis bi dafa wérul voilà ñu ne am nañ beneen dalil kon waa léegi d'accord voilà ñu ne euh, xoola Seydina Anas radiyallahu anhu dafa nettali ci Sahih Imam Muslim rahmatullah alayhi mu ne Seydina Anas ne dañ ko ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dañ ko ndil benn waay boo xam dafa naan sàngara mu daal di koy dóor ci mooy ci caru tàndarma yi lu tolloog quatre-vingts eh non quarante quarante mu ne loolu nag wa Abu Bakr bi Seydina Abu Bakar it loolu la def radiyallahu anhu mu ne bi bi Seydina Omar radiyallahu anhu ñëwee moom doon na def loolu mais après bi affaire bi kiiwee dafa dafa dajale saxaaba yi radiyallahu anhu gis ne mais pen bii moom ce n'est plus dissuasif waaw léegi nu ñuy def Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko axaful xuduudi ne ko daal pen yi daal li ci gën a néew quatre-vingts la ah naa Omar ne kon kon quatre-vingts nañ def quatre-vingts léegi nag ñoom fii ñu ne rek mais yéen fii lan ngeen fi amee dalil buy buy wane ne yéen quatre-vingts moo gën a dëgër yéen Seydina Abdurrahman ibn Awf fa ko wax di ne eh, eh, mais xanaa dangeen a fàtte ne Seydina bi mu leen di woo saxaaba yu baree fa ne le fait ñu d'accord ci looloon ijmaa lay mujju doon te ñoom kay mais lu ñu d'accord kay mooy day wane ne mais lii am na cosaan lan moo tax Seydina Abdurrahman ibn Awf naan axaful xuduudi samanin da koo créé créé wu ñu ne te am na beneen affaire buy épauler suñu xadis bi ñu ne leen ban la ñu ne imaam Malik dafa dudd ci Muwatta même bu dee ne affaire bi xadis bi mooy mooy yi nga xam ne euh, du du du xadis yu jokkaloo yu nekk ci Muwatta rahmatullah alayhi naka noonu imaam ad-Daaraqutni it soloo na ko imaam al-Haakim ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ñoom ñëpp soloo nañ ñu ne xool leen euh, dañuy ne ne Seydina euh, ndax bii benn gaa yi non ñaari nettali la sax ñu ne benn baa yi ndax dafa am gaa yoo xam ne dañoo naan ko quoi benn bi moom Saam la woon euh, Yazid ibn Abi Sufyaan Seydina Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma parce que gouverneur u Seydina Omar la woon moom la faloon après ñoom Abu Ubayda ñooñu moo jiite woon Sham dafa jiite benn partie ci Sham mu am ay gaa yoo xam ne mais gaay yi euh, euh, di naan sàngara gaay yi ne leen <coughs> ñu ne leen li ngeen def dafa xaraam ñu ne non non ndax alxuraan moo ne gaa yi amuñ benn junaax fii ma ta'imu quoi loolu alxuraan na ko wax mu ne gaa yi leen ngeen ne fa laysa alaykum nga ne gaa yi amuñ junaax fii ma ta'imu alxuraan na ko ñu ne waaw si amuñu benn problème ci yi ñuy lekk te lekk euh, euh, suuratu baqara waroon nañu ne kon euh, mooy bi euh, bi ñuy jéggi dex gi jaalut mooy kii histoire taalut ak jaalut fa man yutim fa man mooy bi mu naan ku naan ci dex gi illa man iqtarafa ghurfatan bi yadi ñu ne mais foofu dafa utiliser fa man yatamu fa laysa minni ku ci naan ñu ne parce que naan dañ koy dañ koy tekke lekk des fois ñoom ñu ne nag alxuraan moo ne daal amul benn problème ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te kii fii ma ta'imu léegi Yazid ne mais yéen xaar leen euh, loolu Seydina Ali radiyallahu moo ko doon nettali de mu ne dafa am ay gaa yoo xam ne <laughs> dañu nekk Saam <laughs> fële ca Syrie di naan sàngara ñu leen di wax ñu ne moom alxuraan daal nee na amul benn problème ñu gëm yàlla ci li ñuy lekk quoi. léegi nee na gaa yi bind Seydina Omar radiyallahu mu bind ko ne ko mais ñii de lii lañu wax benn group la daal ay naankatu sàngara lañ nag mais nag lii daal mooy seenwu lay lan lañ leen di def mu ne mu bind leen ne indil ma leen nu mu gën a gaawe bala ñoo yàq xelu nit ñi foofu gaa yi ñëw mu dóor leen ay yar ba pare ne gaa yi eh, mu mu laaj saxaaba yi ne leen mais ñii nii eh, lu ñu leen def mais quatre-vingt leen dóor gars ne parce que li tax mu dóor leen quatre-vingt mooy gars yi da ne yéen en plus ngeen di tuumaal yàlla naan moo leen wax lii lan moo tax ngeen jël al alxuraan bi day ko firee nu mu leen neexe kan moo leen ne lool lay tekki ah <laughs> kan leen ne loolu lay tekki laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu ngeen ne loolu lay tekki kan moo leen ko wax ñi ñi ñi nga xam ne ñooy jëf lu baax te gëm yàlla daal ñoom amul benn problème benn bàkkaar ci li ñuy lekk loolu lay tekki mu dóor leen ay yar nag ne leen ndax da ngeen a waxal yàlla lu amul ba pare ngeen naan ngeen naan sàngara beneen xadiis bi ñu la wax moo nekk ci Muwatta boobu euh, <coughs> Seydina Ali radiyallahu anhu gaay bi bi bi Seydina Omar dajalee nit ñi saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen xalaat leen ci sàngara si am na boo xam ne dañ ne sax Seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu moo yónni ci Seydina Omar ne ko ah, gaa yi fii dañu doyadal sàngara mooy pen biñ ci teg mais quarante yi gaa yi faalewuñu ko ñu ne Seyna Ali Seyna Ali déglu gaa yi wax mu ne leen man daal gis naa ñu dóor waa ji quatre-vingts parce que waa ji bu bu màndee day tal day toog day mooy dootul maîtriser boppam ba pare di di di ŋàññi nit ñi di leen saagaaka moo tax ab ab màndikat man na correct lool mais bu màndee di saagaak am na benn waaye bu ma ci masoon am Bretagne fële 2006 xaw ma ca été ba ca tool ya mais waa ji boo dajeeg moom nii bëccëg géeg yooyu benn tubaab la dafa ñëwoon moom it ci tool yi foofu mais waa ji waa ji kuul la nii day nuyoo kii mais bu guddi jotee ba mu naan kii sàngara si nekk ci tànt bi nga dégg ko muy saaga nag moom nag xam naa sénégalais yi la ci ginoon a yab la doon wax waaye jaar bu ñaaw nag après après Sarko mooy mooy waa ji après nag boo xëyee da naan du kii da naan noo xanaa xanaa kay du kii waajoo xam ne mais ni mu bëgg nekk nit ñi di waxtaan nii di kii mais bu màndee guddi moom foo jaar mu màndi xaw ma coono tool yee koy jàpp mu bëgg a wu foo jaar mu naan mais bu naanee mais daggal yu garaaw la doon daggal sénégalais tantam lay ni ñépp koy dégg <laughs> bu saagaa politiciens yi ñoo temps la ñuy door a fal Sarr ku xam 2007 bu ko saagaa ba mu doyal après ñëw ci sénégalais yëg yooyu léegi mooy kooku noonu Seydina Ali radiyallahu anhu ne ma nit ki bu naanee loolu lay def day saaga nit ñi léegi nag kon kooku ba pare mu sosal nit ñi man na ñëw sax tuumaal nit loo xam ne ma su koo def te loolu lépp maîtriser wu ko woon kon nañ ko dóor quatre-vingts coups Seydina Ali Omar ne radiyallahu anhu waaw kon nañ def loolu ñu wax leen ba léegi ne leen mais yéen seen lii c'est que seen lii nii darul dalil quoi ñu ne si dalil la mooy liñ leen wax sànq saxaaba yee ci d'accord loolu day niroog ijma te ijma dafa nekk loo xam ne poids la waaw ab argument la euh, bon ñu leen daal en tout cas yéen dafa mel ni ngeen am yépp ci lii ci lii lay tourner ñu ne waaw léegi nag <coughs> wax ji mooy ana moo ci gën a dëgër parce que am na ñeneen ñu wax leneen ne ba léegi ci wax waa jumhur yi mais en fait quatre-vingts coups lay doon mais quarante yi mooy comme lu yonent mi alayhi salaatu salaam doon def yeneen quarante yi nag. loolu noonu lay dugg ci buntu ta'zir moo koy matal quatre-vingts am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ ci génne ne si ñun dañuy dañuy dañuy parce que comme que ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu dane moom gaa yi même bu dee xadiis boobu noonu euh, ci càllale bi noonu dese naa dëgër dese naa dëgër lool par rapport ak yële ñoom nag dañ ne yële ñun d'accord nañ am nañu ci ñoom ñu ne d'accord nañu mhm. mooy ne waa ji dinañ ko dóor 40 comme li yonent ma lay saar saam doon def léegi yeneen 40 yi nag mooy dañ ko koy yare loolu ci buntu Tanzir la mu mat 80 léegi nag ana lan moo gin a dëgër ci wax yi da gis ne parce que Shafi'i yi rahmatullah alayhi après ñoom dañ ne. yéen waa jumhur sax lii ngeen wax ni dañ cee d'accord lan lu tax ngeen ne ñépp ci d'accord te Seydina euh, euh, euh, Ali radiyallahu bi mu nekkee xalifa doonul woon doxal loolu ah doonul woon doxal quatre bi quarante bi te yéen gis ngeen sànq nettali al bi Seydina Usmaan na ko ne dóor ko jëlal nga dóor nga dóor ko quatre yar yi mu jóg ne doom ji Seydina Xasan dóor ko mu ne ko déet seet a teg a seet keneen waaye mu ne Seydina Abdullah ibn Jaafar mais ñaata bi muy dóor ba quarante dana ko yemal fii dana ko yemal fii parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam dóor na quarante Seydina Abu Bakar dóor quarante Seydina Omar dóor quatre-vingts man nag quarante yi ma gënal ñu ne loolu nan ngeen ci mën a waxee ne ijmaa da cee am kon kay yéen manu ngeen ne ñépp ci d'accordoon bu ci ñépp d'accordoon naka la Seydina Ali di di di waxe loolu après te yéen xadis bi ñu ne moom moo ko wax noonu dese naa dëgg bu see bu loolu loolu manoo ko fe du faire poids ak xadis boo xam ne càllale bi dafa dëgër këm ngi nekk sax imaam muslim ak yeneen yi nekk sax imaamul buxaari rahmatullah alayhi mu loolu moo tax euh, léegi nag sauf ko waa jumuur nee nañu non yéen dafa am lu ngeen fàtte yonent ma lay saab saab waxoon na mais loolu tontu Shafi'i yi ñu mujjee wax day tontu loolu ne jàpp leen ci sama sunna ak sunna xulafaa ur-rashidun al-mahdiyyin te sey te Seydina Omar ba mu koy def radiyallahu anhu ñoom ñépp ci d'accordoon kon nag ci su sunna la bokk li nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam daa ñu téye ci dañ leen naan ñoom ñépp d'accorduñ ci Seydina Seydina Ali même bu dee ne nee nañ temps yooyu d'accord nañ mais moom gis nañ ni affaire bi même moom ci boppam nee na man du teg kenn pen bu yàlla ne nañ ko ko teg ma teg ko ko mu faatu lu dul ma am ay remords ku dul di ma dal lu dul naankatu sàngara bi kooku moom bu ma ko dóoroon ba mu faatu maa koy damay joxe sax diya damay indemniser ay mbokkam parce que moom 40 yi daal la gisoon kon ñu ne leen Shafi'i rahmatullah ne leen kon yéen waa jumhur en tout cas yéen dëgërul seen wax ji dëgërul parce que yéen moom fenn daal lañ mënoon a d'accord ci yéen bu seen façon ijma bi ngeen waxta loolu gis nañ ne ah ijma bi dese naa ama ah. loolu dese naa am moo tax daal amaana lenn la mooy euh, waa jumhur mën nañ ne seen wax dina dëgër fenn mooy ñi ko tàqale ne quarante yi mooy lii mooy pen bi yeneen quarante yi c'est pour yar gars yi ndax quarante coups moom gars yi faaleetuñu ko woon que ne tazir lañu booleeg loolu mu nekk ñaari mbir lu ñu boole ku ko gis jàpp ne benn pen la muy quatre-vingts sinon bu dul loolu ci biti nii wax bu njëkk bi day gën a dëgër day gën a dëgër waxu waa jamaahir même bu dee euh, seen wax jar na bàyyi xel parce que dañuy gis ne lool lool après lañ ko teg mais dafa amoon lu tax dafa amoon lu tax walla tamit nit ku ne ñun nit ñi ciy demee mooy dañuy appliquer quarante yi mais buñ gisee ne gars yi dañ koo soofantalaat comme ñële ñu defaat li Seydina Omar defoon loolu it mën naa nekk loo xam ne tamit lu mën a nekk la kon loolu mooy pen bi nga xam ne moom la ñuy teg waa ji waa ji nga xam ne mooy naankatu sàngara bi kon loolu mooy pen bi daan bi xaddu la xamri mooy loolu euh, léegi foog naa loolu euh, bon pen yi foog naa loolu war na ci doy parce que euh, sinon kon duñu pare sinon duñu pare ndax yaakaar naa ne masala yi li ci des li ci des peut-être mopp liñ jot a jàll li ci des peut-être mopp liñ liñ jot a jàll moo tax amaana ci pen yi kon dañuy yem nii léegi kon lenn lañ ci jàpp mooy kon euh, sàngara kon nekkul rek euh, lu jóge ci raisin loolu moom leer na mooy lépp loo xam ne day màndilaate sàngara léegi nag am na benn affaire am na ñoo xam dañ naan la mais lem ku ci lekk lu bari da ngay màndi premièrement man affaire boobu xaw ma ndax dëgg la dëgg loolu benn affaire la naan naan lem ba màndi xaw ma ndax dëgg la am dëgg mais loolu dañ naan lan mais lem yàllaa ko daganal moo ko daganal <laughs> moo daganal loolu na yeneen ci ma sar sam ko ne loolu sax day faj day faj lool wuute nag li nga xam ne dañ ne la lii dafa xaraam loolu koy manu la bokk te sax wax jooju moom ju jara seet la xaw ma nag nu ko nit di expérimenter parce que moom <laughs> mais daal <laughs> yi daal dina yéeme mooy daal lañ naan loolu moom li gin mooy ne affaire bi dafa dagan sharia ko daganal alors que lii nii yii nii dañoo xaraam bon kantaan ak yi nga xam ne ndax xam nga mandil fii dañoo wax affaire naan léegi nag mu des mais lan mooy yan àtte ñoo am ci sàngara sàngara premièrement mooy kon gis nañ àtte bu njëkk mooy dafa xaraam mais deuxième àtte mooy dafa sobewu dafa sobewu loolu mooy presque ijma amoon na ci am na ñu ne ijma daanaka amoon na ci mais am na ñoo xam ne d'accorduñ ne sàngara. Euh, sobe la mais li gën a dëgër mooy sobe la parce que la fait que yonent mi alayhi salaatu salaam di wax naan nañ raxas fi mu nekkoon naan naan tuur leen ko wak sirut di wa ak sirut dii daan te ngeen teg euh, njaq yiñ ko defoon ñu ne mais tee ñu ko raxas mu ne raxas leen ko lu ñuy raxas lu ne surtout yooyu comme comme comme euh, li mu waxoon Seydina Abu Sa'labatul Xushani radiyallahu anhu bi mu ne ñun dañoo ñëw ne yonent mi alayhi salaatu salaam ñun dañuy jóge dëkk yoo xam ne gars yi mooy ay ahlu kitaab lañ seen cin yéeg yooyu dañ ci togg seen yàpp yi di ci def seen euh, sàngara yi mu ne leen bu ngeen trouvé wul leneen lu dul yooyu na ngeen ko raxas lan moo tax mu naan na ngeen ko raxas parce que dafa sobewu bu doon ne sobewul kay mooy doonu ko woon moo tax li loolu mooy li gën a dëgër que ne sàngara sobe la léegi nag sobe la mooy lan kon mooy bu ma dalee bu laalee sama yére wala fi may jullee mooy il faut ma ma raxas ko loolu manuma ñëw rek di ci jullee noonu mu am beneen mooy beneen àtte mooy jaay ko nag dafa xaraam ndax lan ndax li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon waaja benn xaritam la woon boo xam ne kooku moom c'est sûr que daa gëjoon da li ñu waxoon taay dafa kooku moom dafa gëjoon dëkk dafa gëjoon màkk quoi moom ab voyageur la mu ñëw indi ay ñaari daam saajam yum duy sàngarawam fees dégg ñu ne yonent mi alei léegi mu ngi Medina Yasrib mu kontaan é sama waa xaaral ma dem seeti ko ëndaale ñaari njaqi sàngara ne ko lii woy kado bi eh, ah, lii de moom mooy kado kado bi ma addiye bi ma la jox mu ne ko xanaa yëgoo lii <laughs> yàlla da koo xaraama fi mu ko ko waxee am benn kenn ku jóge ci mbooloo mi ñëw di am lu mu ko déey déey waa ji dara mu ne ko mu ne ko lan nga ko déey <laughs> mu ne ko mu jaay ko <laughs> comme que comme que kii <laughs> mu ne ko mais xanaa xamoo ne inna alladhi harrama shurbaha yàlla mi nga xam ne moo xaraamal ku ko naan moo xaraamal ku ko jaay waaw kon mooy jaay te tamit gis euh, euh, euh, beneen discours bi mu def Makka bokk na ci dafa xaraamal ku jaay sàngara léegi kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna am na yeneen masala yu bari ci jaay ci sàngara mais buñ naree gis yépp du duñ ci pare parce que mooy koo xam dafa naan naan naanaat na mooy multirécidiviste kooku am nay àtteem yoo xam ne bon foog naa loolu moom jaru ko mais li gën a dëgër daal mooy multirécidiviste kenn du ko rey parce que am na xadis yu ne woon ku naan benn yoon ñu dóor ko mu naanaan ñu dóor ko mu naanaan ñetteel yoon ñu dóor ko bu ñeentee ray leen ko mais loolu yonent mi alayhi salaatu salaam loolu après loolu dañ koo nasaxal ndax am na ñu leen indi ñu rek lañ leen def mu jeex même bu dee li mu waxoon mooy ne loolu c'était le tout au début après dañ koo nasaxal moo tax léegi dañuy yem noonu biir di ñëw nag mu des. masalaam comme que gisoon nañ ne day tere ku day tere ku jaay midd mais léegi lan mooy midd lan mooy midd ak nan lañuy rendee ci sharia rendi bu sharia reconnaître mooy lan est-ce que nit ki moom il faut rendi balaa baax mooy loxo rek ko mën a def wala gaay waa ji mën naa am ay machine am comme ni muy demee ci yenn abattoir yi ñuy dagg baatu xar yi rek muy jàll ku jàll ñu dagg mu jàll wala ak tamit est-ce que parce que yooyu dafa beneen problème mooy dagg ba dagg loos bi yëpp baat bi yëpp ba daggaale loos est-ce que mën naa ne ak tamit yan ñooy charte yi nga xam ne condition yi nga xam ne kiy rendi il faut mu am pour mu am habilitation kan mu am habilitation rendi ak naka lañuy ñuy rendee ak lan la ñuy rendee lu possible luñ mën a rendee ak tamit est-ce que yan bàyyi ma lañ mën a rendi yan bàyyi ma lañu mën a rendi nañ gisaale masalaam loj ndax gëléem li gën a dëgër dañ koy loj loolu yi dinañ gis yooyu après nag buñ ci pare euh, no non non du foofu lañ jëm am na ñaari yiñ waxoon qisaas ak ta'zir fàtte nañ si mooy kon masalaay qisaas ak ta'zir après bu ñu paree ñu door a gis yi ñu wax insha allahu taala après àggale ci kitaabul buyu' boobu nag mooy gën a tee gudd gudd gudd boobu moom fokk ñu jël temps parce que façon jaay yi xew léegi te baaxuñu dañoo bari te gaa yi dañ koy tëgge nu bari noo xam ne ci biic da dangay foog ne baax na yooyu nag ay galgalu saytaane la yoo xam ne moom la xelal nit ñi wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum rafetal na leen mbir mi ko ku ku ku ku deful attention yow da ngay ñëw ñu wan la ko nga ne lii dagan naa baax naa alors que dañ cee laxas jaan il suffit nga demoon démonter tuuti benn kii bi nga xam ne lii suul bukki sulli bukki lay niru mooy façon njaay yi njaay yi xaraam yi kese nag la ñuy gis bu ñu xamee yi xaraam kon bu ci nekk bu ñu tuddul rek mooy dagan na incha allah kon ñu yem foofu ba beneen yoon